kon tey bu soobee boroom bi tabaaraka ñu war a tàmbali saar bu bees ginnaaw bi ñu jeexalee suuratu zuxruf ñu war a jël tey beneen saar boo xamante ne nii bokk na ci suuraat yi nga xamante ne ñoo tàmbale xaamiim waaye saar bii dinañ gis ne am na lum wuuteeg saar yi ñu romb ak yi ñëw nga xam ne ñoom ñépp a tegaloo tey tàmbalee xaamiim déppi suuratul ahqaaf ba ni nga xamante ne nii comme ni ñu ko tudde woon ba suuratul Gaafir loolu lépp dinañu ko gis inshaa allahu taala saar bii nag di suuratu shuura ashuura moom mooy li nga xamante ne mooy diisoo mooy consultation ci tubaab mooy sottante xalaat ci mbir yoo xamante ne nii daf cee war a mën a am ci wàllu xalaatu li jëm ci wàllu diine ji ak àddina bi loolu mooy saar bi dinañ gis ci biir fan la nekk ci biir ndax tur bi mu ngi jóge ci biir saar bi saar bi nag saar la boo xamante ne nii boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim li ëpp ci ñoom dañu ne makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takrima ñu jële beneen wax boo xamante ne nii jële nañ ko ci mawlaana ibnu abbaas nem bu dee ne bokk na ci ñu wax wax bële ne lépp màkk la wàcc am ñu jële ci moom wax ak ñeneen <coughs> ak ku mel ni imaam muqaatil ñoom ñu ne lan ñu ne ba mu des am na laaya yoo xam ne nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc taala alam suñu boroom kon di tàmbali ne bismillahi rrahmaani rrahiim mu bismillaahi ci turu boroom bi nga xamante ne nii mooy allah fees del ak yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem jooju yaatu lii nag lan moo ko wutaleeg xaamim yi ñu jóge woon ci jataay yee ñu génn bii mooy déggal li borom bi tabaaraka wa taala wax dane xaamim mu ne xaamim loolu kon dañ ci doyloo kom li ñu waxoon rekk ci jataay yële weesu ci suuratu qaaf waaye lan la ci teg ci ñaareelu laaya bi ayn siin qaaf voilà loolu waxoon nañ la noonu lañ koy jànge kenn du ko jànge asaqa déedéet wala isiqi wala usuqu déedéet haa miim siin qaaf noonee lañ koy jànge loolu it li ñu waxoon ci xaamim yi qaaf ak nuun ak yooyu rek ñoom la moom la ñuy doyloo suñu boroom ne kadhalika naka noone naka noon yuuxi naka nii rek yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow di la déey wa ila alladina min wa ila alladina min qablika waaye di déeytey wax yu ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon yow rasulullah sallallahu alayhi wasallama ci ay yonent kan moo leen di wax yu allahu muy borom bi tabaraka wa taala al aziz moom ni nga xamante ne moo not ci nguuram te moo am sañ-sañu mbugal képp koo xamante ne nangu koo gëm alxakiim waaye mooy ki nga xam ne moo xereña yaate mu ne lahu maa fi samaawaati wa maa fi al-ard lahu ñeel na ko moom borom bi tabaaraka wa taala maa fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi wa maa fi al-ard ak mbooleem li nekk ci suuf yi wa huwa ta moom borom boobu al-aliyyu mooy ki kawe al-aziimu ta mooy ki màgg mu ne takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihim tuutee kon rek asamaan si daal di xotteeku daal di daanu ci kaw ni nga xam ne mooy nit ñi mooy nit ñi lan mooy li nga xam ne moom la ñuy wax comme ni mu ko wax ci suuratu sayyidatuna Maryam alayhi salaatu wassalaam bi ñuy wax naa <clears throat> naan borom bi dafa jàppee doom suñu borom tabaaraka wa wax jooju ak bokkaale ji ñu koy bokkaale ci kaw suuf tuutee kon asamaan si ci wax joo ñu daal di wàcc ci kaw jaam yi daal di rot ci seen kaw ndax wax ju garaawe noonu le mu ne wal malaayikatu te malaaka yi yusabbihuna ñoom ñu ngi sabbal seen boroom di ko soril naan subhaanallah gàcc nga laamaam moom ay woy moo sori li nga xam ne moom la ko jaam yu bari nekk ci suuf di ko taqal di ko bokkaale bi hamdi rabbihim di sant tamit mooy di sàbbaal di fee ci géeyu seen boroom ak fee yu di ko sant bi hamdi rabbihim di sant seen boroom tabaaraka wa taala wa yastaghfiruuna liman fil ard waaye it malaaka yi du lool rek la ñuy def waaye dañuy jéggal di ñaanal njéggal ñi nekk ci kaw suuf mooy way ngëm yàlla yi loolu comme ni mu koy leerale ci suuratu Gaafir inshaa allahu taala bu ñu ci agsee mooy ne malaaka yii dafa am malaaka yoo xam ne boroom bi da leen a tàggat ngir ñi nga xam ne mooy la ñuy def dañ ciy boole waale di jéggalul ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo ko dëggul nangul mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna allah dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom de alxafuuru mooy aji jéggalaa koonu bàkkaar yi de arrahiimu mooy aji yërëmaa koon di mu ne walladiina ittaxadu min duunihi awliyaa mu ne kantaa ñi nga xamante ne nii ittaxadu dañoo jàpp min duunihi wallif borom bi tabaaraka wa taala awliyaa ay parandoo yoo xam ne ñoom lañ jàpp nag jàppe leen ay yàlla def leen ay yàlla day xërëm yu ñuy jaamu nañu xam ne allahu borom bi xafiidun alayhim peeg na lépp loo xamante ne ci lañ nekk te moo peeg yi nga xam ne moom la ñuy jëf ak bokkaale ga ñuy def te yow yowmal qiyaam dina leen ci at àtte de wa ma anta alayhim bi wakiil kantaa yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yónniwu ma leen nga nekk ñoo xam ne ñoo ci yow laa wéer seeni mbir yow daal woo nga leen woo nga leen leeral leen li ma la yónni ngir nga jottali leen ko leer na kon baax na bàyyi ma ak ñoom rek ba keroog bi nga xam ne ci laay dogal nag ne nag nga dal seen kaw nga dal seen kaw waaye fu waxagumal ko rek mooy ne yow jottalil kese man mu ne wa kadhalika naka nii awhaynaa ilayka la ñu waaj la ñu wax yu ci yow qur'aanan alquraan joo xamante ne nii arabiyyan arab mooy ci làkku arab la borom bi moo ko def arab li tunzira ummal qura lu tax ngir nga xupp ñi nga xam ne ñooy ndayu réew yi ndayu dëkk bi ndayu àddina bi muy lan mooy ndayu gox yépp muy makkatal mukarrama te loolu gisoon nañ ko bi nga xam ne la borom bi tabaaraka wa taala doon wax naan wal arda ba'da dhalika dahaaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal arda suuf si ba'da dhalika dahaaha mooy ne gis nga nit ki nga xamante ne nii day defar pat di defar li nga xam ne mooy ay beñe noonu muy jële farine bi def ko ba mu nekk loo xam ne pat boo xam ne mel ni ab bul mu teg ko noonu la suuf si meloon te foofu ci fi Makka nekk foofu la meloon foofu nag la ko borom bi boo ko bu ko bësee nag mu commencé di tàllalu suuf si noonu la meloon moom la wal arda ba'da zalika dahaha borom bi moo ko tàllal waaye fi mu jóge woon point de départ bi mooy fi nga xam ne foofu la jóge mooy mag fam mooy Makkatal Mukarrama moo tax ñu ko koy woowe ummul qura mooy ndayu gox yépp te tamit mooy foofu la jëkk a tabax néeg boo xam ne ngir màggal borom bi tabaraka wa taala comme niñ koy gisa ci saari ci kaw kon mu ne kon borom bi tabaraka wa mu ne kon li tunzira ummul qura ngir nga xuppul ñi nga xam ne ñooy way ndayu réew yi nekk di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di yéeféru quraysh yii fi dëkke nag tey bokkaale ñoom nga xuppu leen ñu génn ci li ñu ne balaa mbugal mi di leen dal waman hawlaha waaye ak li wër makka mooy àddina bi yépp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li mu waxoon te ñu tuddoon lenn li ci jabaay bee weesu ko ne bokk na ci li nga xam ne jagle yi ko borom bi tabaaraka wa defal mooy ne yonent nekk dañ ko doon yónni ci aw xeetam moom ñu yónni ko ci ci wa àddina bi yépp kon watun waman hawlaha nga xupp waa Makka waaye it ñi nga xam ne ñoo ko wër ndax àddina bi jamono jooju fépp foo laal rek daanaka bokkaalekat yeeg mooykatu yàlla yi kese fa ne woon watun zira waaye ngay xupp yawmal jam'i nga leen di xupp di leen mettre en garde xupp leen ci ñuy ñuy sóoraale ci seen dund yawmal jam'i bés ba nga xamante nii ci lañ leen di dajalee laa rayba fii amuluk sikki sàkkata qiyaam bu boobaa nag nii lay demee fariqun fil jannati am na mbooloo moo xamante ne nii fil jannati ñoom aljana lañ jëm wa fariqun moom beneen mbooloo moo xamante ne nii fi sa'iri ca safara way tàkk di lakk lay ñuy dem de mu ne walaw shaa allahu la ja'alahum ummatan waahida mu ne bu sooboon borom bi tabaaraka wa ta'aala day def yéen nit ñi mu def leen benn xeet mooy yéen ñépp ngeen niroo mel su waa yéen ñépp ngeen nekk ay jaamu yàlla yu yu mat sëkk yàlla ngeen ko bokkaale wala mu def yépp yéen ñépp ngeen nekk di benn ci mooy yàlla yéen ñépp ngeen nekk ay mooykatu yàlla waaye borom bi bëggewu ko noonu te doxali ko noonu moo tax mu ne walaakin waaye yudxilu mooy dugal man yashaawu ku ko soob fii yi ci yërmandeem gu yaatu gi ci lislaam gii mooy def ku ko soob mu daal di la ciy dugal nga bañ bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy mooy borom bi tabaaraka wa taala di ko bokkaale wa zaalimuuna kantaan ak ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi yu seen bopp yi yéen di yéeféer yi ñoom de amul kenn koo xam ne moo méngoo seeni mbir wala nasir te du am kenn ku leen di dimbali bés bu leen boroom bi tabaaraka wa taala di mbugal mu ne am ittaxadu wala boom ñoom yéeféer yi ndax ñoom dañoo jàpp min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala awliyaa ñay ñoo xam ne ay parando ñeneen ñoo xam ne ay ay xërëm yuñ def ne ñoo ñooy borom ñooy seen borom yi nga xam ne ñoom lañ war a jaamu wala ko mën di tuddee wala ñu naan ñoo ñuy jegeel borom bi suñu boroom ne waa ñoom ndax dañoo jàppe ñeneen def leen ay ay parandoo lii wala am di mooy bal daal li am ba des kay mooy lool la ndax moo tax ci laayab juróom benn bi mu ne woon léegi walladina taxadu min dunillahi awliya kantaa ñi nga xam ne dañoo jàppe wëllif yàlla ñeneen def leen ay yàlla def leen ay parado di leen jaamu kon kay mooy fii bu ne am ittaxadu mooy ne du ab laaj de mooy bal li am ba des mooy ñoom yéefér yi ittaxadu dañoo jàppe min dunihi wëllif borom bi tabaraka wa taala awliya ñeneen ñoo xam ne ñoom lañ jàppe borom amru seeni mbir nañ xam ne fallaahu borom bi dëgg-dëgg allah di borom bi huwa moom de alwaliyu mooy ki méngoo mbiru ñépp wa huwa te moom mooy nga xam ne mooy de mooy dundal a ah, mooy dundal al mawta ñi dee waxuwata moom ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man la de mu ne wa maxtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila mu ne lépp loo xamante ne nii da ngeen cee wuute rek mbir mu ngeen wuute na ngeen xam ne fa hukmuhu atteem ila allahi mu nga ca yàlla mooy lool mooy lan lii mooy xabar la waaye insha mooy day joxe information ko ne lii la lu ngeen wuute ci kaw suuf lépp loo xam ne dafa wuute ay différent yu ngeen am nangeen seeti atte bi ci njàngaleem alquran ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zalikumullah mu ne kim leen décriral fii nag daal di leen koy melal boroom ki def yii yépp te ngeen war koo jaamu mooy allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala rabbi mooy sama boroom man sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam alayhi ci kaw